أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما qul fiihimaa ithmun kabiirun wa manaafi'u linnaas wa ithmuhumaa akbaru min naf'ihimaa wa yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qulil 'afwa kadhalika yubayyinu allahu lakumul aayaati la'allakum tatafakkaruun kon mu ne yas'aluunaka ñu ngi lay laaj anil xamri li jëm ci sàngara lépp li nga xamante ne nii day muur xalum doomu aadama jaxasoo moom bu ko naanoo mu ne loolu de la koy laaj dina la ci laaj daal mooy ngay àtte leen ci te lii gisoon nañu ko bu yàgg sax ba ñuy gis ci suuratu naxleek yooyu yëpp gisoon nañu fi nga xamante ne sàngara mooy terek sàngara étape yi mu jaar mooy bërë mooy yi mu jaar par benn par benn borom bi xaraamalu ko danga ku ñëwul rek xaraamal ko benn yoon daa am ci ay yoo xam ne ci la jaar yooyu yëpp gisoon nañu ko moo tax fii duñu ci taxaw noonu li sayyidina Umar radiyallahu anhu saabu yenn yi wàccoon rek mu ne allahumma bayyin lana fil xamri bayaanan shaafiya ne borom bi tabaraka wa yal na nga ñu yokkuk leeral ci mbiru sàngara ja mooy leeral goo xam ne moom day faj li nga xam ne moom lañ ci bëgg am léegi nag suñu borom nekkoon kon yasalunaka ñu ngi lay laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak li nga xamante ne mooy jeu de yi mooy yi nga xamante ne carte yeeg façon yoo yële casino yeeg yooyu nga xamante ne nii ci carte yi yoo yële xul waxal fiihima nekk na ci ñoom ismun bàkkaar kabirun bu rëy rëy rëy wa manaafi'u linnaas waaye am na li nga xamante ne ay njariñ ngir nit ñi waaye nag wa ismuhuma seen bàkkaar ak seeni tojaange yi nga xam ne seen yu metteeg yu ñaaw yi ñuy indi de akbaru moo gën a mi min naf'ihima ci seen njariñ ñoom ñaar di sàngar ak jeu de hasard kàccoor yi de mu ne wa yasaluunaka te ñu ngi lay laaj ba léegi maada yunfiqun jaam yaa ngi lay laaj mu ana lan la ñuy dépenser ci seen alal yi xulil wax leen li nga xamante ne moom moo des ginnaaw bi nga xamante ne mooy farata yi farataal sa bopp yi nga xam ne da ngaa war dund dundal sa njaboot ak ñi nga xamante ne nii mooy dundal leen dafa war ñooñu moom mooy ginnaaw boo ko defee la des loolu le bu ngeen di joxe ngir am loo xam ne da ngeen koy def di dépenser ngir seen borom tabaaraka wa gontaan ci yéen daal di leen gërëm loolu na ngeen joxe la nga xam ne moo des waaye du xel nga daal di yow daya dal ñi nga xam ne daal di sànq ñi nga xam ne ñoom nga war a dundal ba pare ñëw di jaay baax feneen loolu mooy purux mooy am sàmba àllaar voilà suñu boroom nag diglewul nit ñi naan leen nekk leen ay sàmba àllaar déedéet moo tax mu doon wax waati dal qurba haqqa joxal ñi la gën a jege seen àq ba pare loolu nga door a seeti feneen waaw ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon kafa bil marihma ne doy na ci nit ki yi nga xamante ne mooy bàkkaar an yu dayya muy daldi muy daldi <clears throat> nekk koo xamante ne day sànk bañ a jox àq ki nga xamante ne nii man yaawul ki nga xam ne moom moo ko moo ko moo moo moom mooy kilifaam nekk waajurum wala nekk ki nga xam ne moo ko war a toppatoo moo xam soxnaam la wala yooyu war ko am loo ko mën a dundalee ba pare nga ñëw di ko di ko bañ a def loolu le di ko bañ a dundal ni mu ware kon nag mbir maa ngi noonu le léegi lii nag kanta bala ñoo jàpp mu ne waaw kadalika nañ àggale ba pare kon xulil afwa wax leen li des daal ci seen yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom moom la ñu war a dunde ak ñañuy dundal bu desee la des moom loole nañ ci saraxeree mu ne kadalika naka nii yubayyinu llahu la leen boroom bi tabaraka wa taala di leerale lakum ñeel leen yéen nit ñi al ayaati laayaam yi la'allakum bu ko defee te tatafakkaruna ngeen di fàttaleku tey tudd seen borom di ko fàttaleku fi dunya ci àddina wala axira ak àlaxira <coughs> ngeen di def lan ci àddina di fàttaliku seen boroom ngir seen àdd seen àlaxira daal di jag waaye it ngir ngeen nekk ca ña nga xamante ne nii ñoom ñooy ña nga xam ne ñoom lay yëkkati ëllëg wa yasalunaka bokk na ci laaj yiñ lay laaj ba léegi ñu ngi lay laaj anil yataama ci ñi nga xamante ne nii mooy jirim yi mooy orphelin yi nga xam ne ñoom ñoo leen yor qul wax leen ne leen islaahun lahum xayr mooy yéwénal def ci seen ñoom ci seen alal yi nga xam ne seen bàyyi dafa génn àddina ñu nekk tout tànk yow nga nekkoon magu baayam wala rakku baayam wala nijaay ci moom wala dara yow daal nu man di demee mooy dew ak alalam ñu war nga dé yow lañ ko dénkandi ndax gone lañu bu ko defee nga téyel leen ko mu ne islaahun lahum xayr mooy di yéwénal ci seen alal yi ak ñoom it na nga leen di yore ci seen kër waruñu faa nekk di yëg yow sa doom ñoom dañoo wute ngay doxaleek sa doom yi loo xam ne doo ko doxaleek ñoom te ñuy ay gone di gis ni nga leen di maltraité waaye di gëne la sa doom yi ci seen kaw mu ne loolu bu leen ko def de islaahun yéwénal lahum ñeen leen xayru moo gën wa in bu ngeen jaxaseek ñoom nag seen dépense yi mooy li ngeen mooy li ngeen di def ci ñoom bu ngeen ko jaxaseek gi yéen seen yos fa ixwaanukum na ngeen xamante ne nii ñoom seeni mbokk lañ de fi di mooy seen mbokk lañu mooy ci wàllu l'islam bi kon nag loolu mooy lan boo ko defee ah mooy nang ci ragal yàlla voilà waaye jël seen alal boole ko jaxase ko ba pare nag ngir lan daal di ciy jaarale yow di dépenser xam ne moo la pële fuuf nga jaxase mbir yi jaawale sa poche ak poche ngir daal di ci kedde daal suñu boroom ne wallaahu te boroom bi ya'lamu moo xam <coughs> mooy yàlla bañul yi ngeen boole yow compte bi nga yor nga jël seen kii def ko ci waaye nag il faut nga ràññeeku nekk de mooy alalam waaye it bu dee da ngaa jël loo xamante ne nii da nga ne ah lii de moom lu baax laa investir de voilà mooy euh, lii de moom baax naa investir def ci alal fan yi mu ngi joxe dara nga jël sa alal comme que yow xam nga ne sa alal kese du ko man waaye bëggal nga leen yiw nga jëlaale ñoom seen alal def ci waaw mu ne loolu du lu ma leen di tere de fa in wa in bu ngeen jaxaseeg ñoom seen alal ngir investir way loolu yu mel noonu ah fa ixwaanukum na ngeen xam ne seenu mbokk lan de mooy lépp loo xamante ni nii mooy dangay def ni nga bëggee sa alal doo dugal ci pertaange ci fu luy perte loolu it noonu ngay def seen alal te nag bu ko di vilipender di ci def lu la neex déedéet te tamit mooy bu boobaa bu affaire bi juree mooy ngeen am ci bénéfice yow bul ne ah waaye yow comme kay xale lañ xamulu léegi naa leen wax daal comme que ñoom seen alal la ci ëppoon ma gëm loo leen ne yéen investissement bi li ma ci defoon man moo ëpp loolu nag suñu boroom ne loolu lay wax naan wallaahu te boroom bi ya'lamul mufsida xam na ki nga xam ne mooy yàqkat bi ak ki nga xam ne day wax lu amul moom lay wax nga xamante ne moom mooy jalgati alalu gone yi alalu ñi nga xam ne mooy jiri ñi de ba pare kooku minal muslih ci ki nga xam ne moom yéwéne la ko tax a jóg mooy su def alalu xale yi daal di am loo xamante ne nii dina ko jur ci lu dagan ci loo xam ne commerce wala loo xam ne fa lay investir suñu borom ne man daal dinaay ràññee ki nga xam ne lool la de kiy def ngir borom bi tabaraka wa ki nga xamante ne nii moom bu jaxasee alalam ak xale yi lenn kese lu bëgg mooy di leen dupe di leen nax ngir mën a tedd ci seen alal suñu borom ne walaw shaa allahu te bu sooboon boroom bi tabaraka wa taala la anatakum mooy doon na leen def teg ay coono de gis nga bu neexoon borom bi tabaraka wa taala mu teg leen ay coono ba ne bon du ngeen du ngeen du mooy associé ak ñoom du mën a nekk mooy jël seen alal di ko jaxasee seen bos am na projet yoo xam ne yow da koy am waaye sa alalu bopp kese du doy suñu borom nag bu dee dangeen ngeen a ay jirim yoo xam ne am nañ alal seen alal man cee demaale ñoom mooy bu boobaa boroom bi daganal na leen loolu li man naa nekk waaye ci kaw mu nekk loo xamante ne yow da ngay jàpp ne yow sa bopp la yow yow bu doon yow yaa taxaw place am est-ce que doon nga ko nax voilà mooy associé voilà mais nag mooy njaxas googu ngeen di boole alal suñu borom ne lool bu neexoon mu tere leen ko teg leen ci coono goo xam ne di nga bëgg financement te doo mat te doo am na nga koy defee. kon nag mu ngi noonu de te doon na taral mbiri ci seen kaw inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala azizun mooy ki noot ci nguuram hakimun mooy ki xereñ a léegi nag liñ bëggoon a ñëw mooy laaya bi nga xam ne moom lañ gisoon ci laaj nañ ñu ngi lay laaj ci wàllu xamr muy li nga xam ne mooy sàngara ak zidazar yi alhamdulillah mu na ko waxal ne ñoom seen bàkkaar moo gën a rëy ak li nga xam ne njariñ yi léegi nga ne njaa njariñ boobu lin loolu la ñu ne la njariñ li lenn kese la mooy gars yi dañ ciy mën a am alal loolu kese la mais quant à njariñu yaram amul parce que sàngara comme liñ la waxoon keroog fan yële ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne deful shifaa ummati ala ma haramat suñu borom deful luy faj aw xeetam ci loo xam ne da leen koo xaraamal loolu manu la ne moo tax sàngara moom boo déggee œnologue yi ak gaa yooyu nga xamante ne nii sommelier et ce qui yi nga xamante ne sommelier yeeg euh, œnologue yi nga xam ne ñooy ñam bière yeeg yooyu ak ñi nga xam ne nee na ñooy ay médecin lañu naan feebar sàngam boo bëggee mu kii la yow del naan benn benn kaasu sàngara par bés kooku waxul dëgg loolu moom faju tous innama huwa da innama huwa da moom nekkul lu dul moom wopp lay indi waaye man nga nekk dawaa manu nekk loo xam ne day faj loolu mooy li nga xam ne mooy li am jariñ yi nag mooy di gis gaay yi di ci am alal di ci mën a jënd dara waaye gis nga musiga biñ indi musiba bi mooy non seulement day yàq xelu ki koy naan day yàq santeem daal di koy teg ay façon feebar yoo xam ne yu garaaw a garaaw ñu naan déet waaye xoolal rek bu dee ñi nga xamante ni jamono yi nga xam ne oto daa am léegi mooy réew yu bari surtout réewu tubaab yi accident yi li ko waral li ci ëpp mooy naan beer ba ne tas la naan alcool ak ñoomin vodka ak ñoomin whisky ki ñoomin Kronenbourg gaa yooyu da ngay naan gaa yi dañuy naan daal di jël seen oto di gis téeméeri téeméeri oto yu daw ne rajax daal di fekk ay nit ñu toog ñu daal di saaraan ci seen kaw fekk ay oto yoo xam ne ñu jël sens interdit ñaata France par exemple la ay la la ñuy xaraf daal di faat ay bakkan te nag jógewul dara lu dul ci sàngara si waaye ñoo xam ne dañuy naan daal di ñëw ci baar bi daal di ay fusillade rayante yi daal di bari nga gis ay Las Vegas ak gaa yooyu nga xamante ni. mooy dee yi dafa bari jeu de hasard yi mooy noonu la tamit c'est pareil mooy yooyu nga xam ne ay Las Vegas jeu de hasard yi moins de ñu rey nit parce que lan affaire yi dangay am alal te loo sonn voilà loolu mooy <laughs> loolu façon njariñ la te loolu du njariñu tous voilà yow doo sonn. jekki daay def say pexe daal di gañe bi too après toog te loolu seetal kan moo ciy barkelle kenn yooyu yëpp ay ay mbir la yoo xam ne yu baaxul moo tax suñu borom te gannaaw ba lii wax nañ la laaya bii saar bii mooy saar bi njëkk a wàcc Medina après ci la wàcce